sooratum fii nii saaru ñay makki yi suñ ko def makka la xam su ay juróomi ay la la la subar la subar la dem na alam tara kayfa fa'ala rabbuka kooku wàcc na di nettali xabaari abrahata buuru yaman la abrahata buur la woon bu gaw ca yaman bu bari ay yëf ak mu ne mu gis u jaaji di ko romb di bàyyeekoo ci réew yëpp jëm makka mune ne moo ñaa ni ñi fu ñuy dem ñu ne ko Makka la ñuy dem mu ne luñ fay wuti ñu a fa nekk moom la ñuy xaj ah mu ne danaa toxal xaj gi ci Yaman daal di daal di tabax lu benn kanisa ca Yaman boo ne am na ku fañ ca ngay ku ñu ko fenk te fekk lu nga xëy rek mu def sa loxo ñu di ko tabax di ko tabax di ko tabax ba matal ko lépp luy wurus bi jawar wurus lu rong sawar jël wax dara rafetale na ko kani sawar def ci ay mimbar yoo xam ne ci jalambaan la ko jëlee jalambaan bant la boo xam ne du màggat mukk jalambaan yoo xam ne jamono yi ñu jëkk ñu ëpp juróom benn junne ci ba léegi ñu ne moom du suñu du màggat ndax bu ko def nag ba mu matee nag mu ne bu kenn demati màkk ko yaage dina ñëw ci sama néeg bii moo rafet benn waaye dégg ko ci bani Kinaana ba Quraysh ñëw ko yàgg di jàngoom ba fab ko yëlee diw ko jàngu ba mu yeewu ne waaw lii ñu ne ko bani Kinaana ñi moom ñun di ngay wax ne da nga koy folli ñoo doxal sa néeg bi ba def ko nii mu ne man damaa faj seen néeg ba daal takk xarem boo xam ne ñëpp ay ñeer lañ moom mi ngi war ñeewu jiitu tudd Mahmoud jëmal si Makka de te booba ñoom yéefar yi ñoo nopp ñoo yelif waa Makka Abraha ba mu ñëwee ba jub Makka ñu leen gëlëmee Abdul Mutalib maa mi yonent ñaar téeméeri jëlemam Abdul Mutalib ba Abraha ba ñëwee ba ci Makka mu ñëw fekk ko ba mu Abdul Mutalib ko am jëmm na ko am daraja ku ko gis rek xam ne kilifa la Abraha tamit kii di ñëw daal gis naa kilifa bu rëy la bu duut buur raay di kilifa ko tàbbi ci wuñitam du rafet ci man ma ci kaw toogloo ko ci suuf te man mii buur itam du rafet ci man ma toogloo ko ci kaw di toog ci suuf kon nag na ngeen mën ndëstanal ñaari ndëstan ma toog ci suuf bu ñëwee ma mën ko toogloo ci benn ndëstan ba noonu la def Abdul Mutalib ñëw mu toogloo ko ne ko loolu loo xam loo aajo rek danaa ko faj. mu ne ko gëlëm yi nga niloon démb maa ko moom moom rek laa ba nga delloo ma samay gëlëm ma la man may toj ci Makka seen nii bi nga xam ne mooy ma ko léegi ba sama yoon nekk ja am na borom man daal soo ma joxee sama gëlëm ma dem sama yoon ak ah, mu ne ko dinaa la jox gëlëm yi ndax bu ma tojee makka dem dellu jotaat ci gëlëm yi yóbbul say gëlëm waaye nag ma toj makka Abdul Mutalib na ko moom jaag yaag makka ngoog yaag kaaba ngoog ba Abdul Mutalib la ñëwee nag jàpp ca jaaru yi kaaba ga ne yow sama borom nit ku nekk daal dana xaar bergeneem ñii ñu ngi jublu si fagar jant bi de toog rek ñu picc yi de di naaw ba Makka fañ cee ba tey mosuñu fee naaw ma seet ba fi ñu picc yi mel ñu ne kenn mosu koo ñu ñu ngi toll ni kanir bët yàlla yabal leen rek ñu ñam ak xareeb Abraha ba picc nii fépp ak bés ko ku ci nekk xamal nañ ko turu ka muy jam ci mu ci nekk nag ñëw rosal xeer wa mu daal ci naq solo dana yéefar rek mooy digg bopp bi wàcc ci mbuñ kam ñooyam ñoom ñëpp ñu yibbe alaaxira xare bi yëpp ne la fi jeex foofu lu may abrahasa buur bi moom yàlla dafa yéexe aw xeeram ba mu dellu dëkkam ndax mu nekk li ko waaye jëlee nañ ci tiitaange buur biir biir daw ko bii baw ko mu tojal ba tojal ay xarafam soxla ñibbi ñu ne njàmbar a ko jot njàmbar caab moomu la jëkk a feeñ caabina ba mu ñibbee dal di dee bàyyi fa njàmbar ba nag njàmbar loola fa la ñu fa defoon ñëpp bañ ca tegee juróom fukki guddi la yonent juddu sallallahu alayhi wa sallam su yàlla delloo wutoon xare abraata yonent bi ci njaam lay juddu de ndax yàlla dana nangu loolu ak li mu waxee falaat ne moom la yàlla yi nettali nag alam tara ndax gisula yow Muhammad kayfa fa'ala naka def rabbuka borom sa bi asaabil fiili ca borom ñëye ma jaa xanaa gisuloo ni ma def borom ñëye abraata buuru yaman alam ye ñaan ndax kay dawum alam ye ñaan ndax kay dawum pexe seen fi tadlilin ci perte ndax yàlla perte lu seen pexe yañ pexe woon dañ ne woon moomu pexe day not faay na wa arsala sam xéer alay ci ñoom sayran janaaw abba bii lañ di lëngeen de yàlla yabal ay picc yoo xam ne ay lëngeen yi lëngeen lañ ñu tiim leen parmi yim danañu sànni leen lii jaara fiñ ci daj min fi jiirin yi tukke ca bam bu tukke ca fi jiin leen kaas fi ñu dina ko maa ko ni mu di muñ góob ba lekk ko ñu mujj ñoom ñëpp ni tool ko be lekk